ñu ngi woon ci fukkeelu laaya bi ak ñeent moom lañ waroon a jël tey fi suñu boroom di waxe baada acuudu billahi min alsheytaani irrajim qaalat il acraabu aamannaa qul lam tu'minuu walakin quuluu aslamnaa walammaa yadxuli l iimaanu fi quluubikum wa in tutiicu allaha wa rasuulahu wa in tuti'u allaha wa rasulahu la yalidkum min a'malikum shay'a inna allaha ghafurur rahim kon suñu borom di wax ne qaalatil araabu mu ne kaw-kaw yi nag ñëw nañ ci yow yonent bi alayhi salaatu wassalaam ci ñi dëkke woon ci kaw gi daldi ñëw ci moom naan aaman naa ñun de àgg nañ darajaay iimaan mooy ngëm yàlla fii mu ne moom lañ nekk te moom lañu am qul suñu boroom ne déedéet waxal yow rasulullah alayhi salaatu wassalaam nee leen lam tu'minu nee leen mukk gëmagu ngeen mooy ne gis nga lan moo tax mu ne walla kin quulu li am ba des daal nee leen ci seeni wax aslam naa nee leen daal wammatu ngeen jébbalu ngeen waaye wala maa yadxulil imaanu fi quluubikum waaye nag na leen leer ne mooy gëm yàlla gu mat gi moom duggagul ci seen xol yi wa in tutiyu llaha wa rasulah bu ngeen toppee ndaw yàlla tabaaraka wa taala wa rasulahu ak ndawam bii nga xam ne moom la yebal ci jaam yi alayhi salaatu wassalaam te sellal seeni jëf laa yalitkum min amalikum shay'a suñu boroom du leen wàññil ci jëf yu baax yi ngeen jëf dara bu ngeen ñëwee fa moom <clears throat> inna allaha dëgg-dëgg buur yàlla xafuurun aji jéggalaakoon la raximun aji yërëmaakoon la lii boroom xam-xam yi am na ñoo ne booy ay tribu woon ci waasoy arab yi daal di ñëwoon ci ñoom waa banu asad ak ñoom waa banu xuzayma ñëwoon kom ni nga xam ne noonu la ko ki nga xamante ne nii muy banu asad ibnu xuzayma bokk Mujaahid ibn Jabr daal di waxe radiyallahu taala anhu wa rahima kene dañoo ñëwoon daal doon doon pour doon wan ne ñoom daal ñoo gëm yàlla suñu boroom nag wan neen ne déedéet lii bokk na ci laay yi gina màgg yi wane ne al imaanu ak al islaamu bokkuñu bu dee dañ leen na boole ñu nekk côte mooy ñu jege ñoo bokkuñu waaye bu dee benn bi dafa wéet moom kese ñu tudd ko noonu moom kese day dugalaale beneen bi mal islaamu mooy wommatu nit ki buy dóor dugg ci lislaam wommatu waaye al imaanu nag mooy ngëm yàlla gi nga xamante ne nii ndax booy dóor dugg ci mbir léeg-léeg du du yomb ci ñépp ñu dugg ci gëmi ko noonu dañuy njëkk a wommatu di dem ci biir bu ñuy gën a dugg nag diñ koy gën a yàgg di gën a gis luy gën a leeral seen xol gën a tax ñuy sax ci mbir mi loolu nag la suñu boroom nag ne di dàqal arab yi naan leen mooy kaw-kaw yi pa arab yi al arabu mooy kaw-kaw ñu dëkk ci kaw bi ñoo ñëwoon doon wax loolu yonent bi alayhi salaatu wassalaam suñu boroom ne leen déedéet nee leen ne wommatu ngeen kon nag loolu la kon ku bëgg am ci appartement yonent bi alayhi salaatu wassalaam mooy ne doo nekk koo xam ne foo tollu danga naan di woote ay maqaamaaki daraja di xëccal sa bopp di ñoddil sa bopp naan maay ñoom diw ñun man grand quelqu'un la am naa loo xamante ni du toll nii ca yàlla yooyu déedéet loolu doo ko def lulul xanaa allahumma bu dee ne manu la ñàkk foo xam ne nit ñi dañoo bëgg piétiner xamuñu ñi nga xamante ne mooy gëttu xam-xam nga war leen a xamal nag eh bu leen ma fontoo wala def leen attention parce que man xam-xamu diine laay wax te xam-xamu diine du wax sa xalaat yonent bi alayhi salaatu lañ naan wax na borom bi nee na du fi wax waxi keneen lu dul ñoom ñaar bu dee seen wax dafa leer lu dul waxu keneen koo xam ne day ñëw ngir leeral seen wax waaye ay waxut ma nii laa ko xalaate loolu nga xamal leen lu leer que man bokkuma ak yéen du ma dugg ci yi ngeen def waaw loolu moom day ràññeeku nit ki def loolu la waaye bu dul loolu rek nekk fi di woowante naan maay diwóog ma lii laa am déedéet mu ne kon innamal mu'minuuna alladhiina aamanu billahi wa rasuulihi léegi nag mu leen di wan nag lan moo tax mu ne gëm yàlla gi duggagul dëgg-dëgg seen xol bi kaay ma wax leen ki gëm yàlla dëgg nan la ñuy mel mu ne innamal dëgg-dëgg way ngëm yàlla yi alladhiina aamanu mooy ñi nga xam ne dañoo gëm billaahi ci boroom bi tabaaraka wa taala wa rasuulihi ak ndawam bi sallallahu alayhi wa sallam summa lam yartaabu te du ñu déng déng ci gëm yàlla gi ñu nekk de wajaahadu ñu daal di kër këri bi amwaalihim ci seen li nga xam ne jihaad ak seen alal bu sànce yàlla ya bu soxlaa ñu génne alal da koy def bu dee man na ko wa anfusihim waaye bu laajee seen bakkan ak seen coono ak seen yépp dañ koy joxe fii sabilillahi ci yoonu yàlla ulaayika gaayoo yele humus saadiquuna ñoo ñi dëggu ñoo ñi dëggu te yàlla nekk ci ñoom kon lii de mooy ngi naan waaye lii est-ce que li ñuy gëm li ñu yenente bi alayhi salaatu salaam doon dig ak waaye technologie yi ni mu avancé loolu est déedéet kooku gëmagul yàlla nañ na ne daal jullit la moom muslim la waaye nekkagul mu'min mu nekk xool <coughs> mu ñëw ci laay bi ci tegu mu ne qul atuallimuuna allah bi diinikum mu ne qul wax leen ñoom arab yi ba léegi ñu doon ñoom ci kaw-kaw yi ñu doon wax loolu lii boroom xam-xam yi rahmatullahi alayhim dañuy nettali ne dafa am ñoo xamante <coughs> dañoo jóge woon ay ay ay arab lañ woon bokk ci ñi nga xamante ne nii dañoo ñëw gis yonent bi alayhi salaatu wassalaam naan ko nag gis nga nag ñun ah ñun ñii nag ñoo gën ñële mooy ne di di wane yonent bi alayhi salaatu wassalaam ne ko gis nga ñun dañoo gëm te xare woo ak ñun comme ni nga xamante ne nii ñoon nga xaree ak ñeneen ak ñeneen léegi nag bi nga xamante ne nii nag loolu la ñu wax suñu boroom wàcce laaya bii mooy ne nag ne xul waxal atuallimuuna allah ndax yéen ñii ci kaw-kaw yi da ngeen di ñëw fii ci yonente bi alayhi salaatu wasalaam di ko xamal daal mel yàlla moom lu mu xamul est ce que seenu ngëm yàlla yéen dafa soxla yàlla daa soxla ngir ngeen gëm ngeen ngir moo xam ne gëm ngeen kon waxal xul allah ndax da di xamal buur yàlla bi diinikum ci seen ngëm yàlla ak seen seen dundin jàpp ne ñun daal dundin yu gën bu yeneen ci bi alayhi salaatu wassalaam te borom bi wàcc ko ñun ci la ñu ne diine googu la ñu ne suñu borom ne est-ce que damaa soxla ngeen ma koy wax wallaahu te borom boobu kat ya'lamu mooy ki xamante ni mooy ki xam maa fi samaawaati li nekk ci la samaan yi wa maa fi al ak li nekk ci suuf yi wallaahu te borom bi bu kulli shay'in ci lépp yi mën ku ko peeg xam-xam la kon kooku jarul nga naan ko borom bi lii moo tax nit buy def wax ci kaw naan hee ajaa diw moo def lii ci ndaje mi bu dul ne ngir mu pousser ñeneen ñi nga xam ne dañoo war a def lu baax ñu def ni moom xam ne am na kuy def ñu roy ko ko tamu sori ngistal ndax bu dee ngistal da koy dugg lool moom dafa xaraam ci moom mu koy def kon yamunnuuna alayka an aslamu suñu boroom di wax ba léegi mu ne yamunnuuna alayka ñu ngi ñëw di puukaréew si kaw si sa kaw yow yonent bi alayhi salaatu wassalaam mel ni daal ñoom ñoo am ci yow an aslamu ko li ñu nekk ay daal moom ab gëneel la buñ def ci kaw bu ñu am sa kaw qul wax leen ne laa tamunnu alayya leen ñoom ñoo ñële ci kaw kaw yooyale ak képp koo xam ne jikko yi nga yor nekkul ne ay kaw kaw kese ku yor yu mel nii moom ci kaw kaw yi nga di nga bokk même bu dee ci palais présidentiel nga yeewoo ci njën nit président bi nga yeewoo jikkoy kaw kaw nga yor mooy jikko la du ab dëkkuwaay de ay taax ak yooyu dëkku ak ak ay village déedéet leen ñëw di ma puukarewu sama kaw man rasulullahi alayya islaamakum seenu wommatoog seenu ngëm yàlla balillaahu li am ba des kay allahu yamunnu aleykum xanaa moom moo am ngëneel kay ci seen kaw an hadaakum bi nga xamante ni ci la leen gindi lil imaani ci ngëm yàlla gi ji lislaam gii nii in kuntum saadiqiina neen nekk ngeen ngeen dëggu kon ku bëgg apartement ci kër yonent bi alayhi salaatu wassalaam bul def dara ba jàpp ne ah sama jëf ji war naa tax nag borom bi war naa defal lii déedéet mooy ne yow da war a xam ne kii def borom bi mooy def comme li Seydina Ibrahim alxaliilu alayhi salaam waxoon waxoon ay ñoñam ne wallaahu xalaqakum wa maa ta'maluun ne ay ñoñam xam leen ne borom bi moo leen bind ak li ngeen di jëf. kon nga bind li ngeen jëf kay lan ngay ñëwee di buukarewoo ci kawam kon nag nga war a xam ne bu dee lu baax nga xam ne borom bi mooy jëf da koo feeñal nag ci man sama jëmm ji kon man ban mérite laa am ba war a taxaw di puukarewoo wala di yaakaar ne par force borom bi damaa war a defal lii ndax julli woon naa keroog bi ma werek ceekee mu ne kon balillaahu li am ba des yàllaahu yamannu aleykum moom de moo am moo am xéewal gum leen defal moo am wooxul moo ko am ci seen kaw an hadaakum mu gindi leen lil imaani ci ngëm yàlla gi in kuntum nem nekk ngeen saadiqiina way dëggal mu daal di jeexal saar bi nag laaya bu mujj mi mu ne inna allaha dëgg-dëgg buur yàlla yàlla mu mooy ki xam ghayba samaawaati kumpu asamaan yi wal kumpaay asamaan wal ard ak suuf wallaahu te boroom bi basiirun aji di